ñu ngi woon ba léegi ci njànge yi ñuy jële ci ghazwatu xaybar bi amoon ci juróom-ñaareelu at mi ci gàddaayu sallallahu alayhi wasallam ah, gisoon nañu li ñu gisoon moo doon li jëmoon ci wàllu nikaaxul muta wala mutatu nisa muy mariage temporaire moom lañ gisoon ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ne kon mbir la moo xam ne li gën a dëgër mooy ne aleyhi salaatu wassalaam daf ko xaraamal ginnaaw bi mu daganale bi mu daganee te fi ko njëkk a xaraamal mooy fi comme ni sayyidina ali ibn abi taalib asadullahi algaalibi radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal di wax ci xadis boobu nga xam ne mu ngi ci muwatta as-saxiixayn te imaamu Maalik jële ko ci imaam az-Zuhri raxmatullah aley moom mu jële ko ci alxasan ak abdallah ibnay muhammad ibn alxanafiya ibn ali ibn abi taalibin radiallahu taala an ali beyti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moom mu jële ñoom ñaar ñu jële ko ci seen baay di sayidina muhammad ibn ali ay ibn xanafiya ibn alxanafiya euh, radiyallahu anhuma mu jële ko ci baayam mu ne yonent bi alayhi dafa tere mutatu nisaa yawma xaybar wa an luxu wa an akli ahliya dafa tere tamit lekk li nga xam ne mooy euh, yàppu mbaam sëf te loolu gisoon nañ ne mooy li gën dëgër que ne foofu lañ ko njëkk a xaraamale ndax gisoon nañ ku mel ni ñoom imaam Ibn al te wax jooju jiitu woon na ko ci Seydina Sufyaan ibn Uyayna mi nga xam ne it dafa solo xadis bi moom it jële ko comme ni ko imaamu Maalik jële ci imaam az-Zuhri noonu la ko soloowe jële ko ci imaam mu jaar même càllale bi la mooy même càllale bi la ndax Seydina Sufyaan it da ko jële ci imaam az-Zuhri mu daal di koy jële ci al-Hasan ak Abdallah ibnay Muhammad ibn al-Hanafiya an abihima an ali ibn abi taalibin radiallahu taala an iljamii moo tax ñu ne woon foofu këne comme que riwaaya seydina sufiyaan bi dafa tudd ne naha an akli luxuumil xumaril ahliya yawma xaybar wa an nisaa'i nga bëgg ne bi loolu dañ koy séparer riwaaya imaam maalik bi raxmatullah ñëw na njëkk a tudd moom boole li nga xam ne mooy tere muta ak li nga xam ne mooy bésu xaybar ba pare dooru tudd tere guñ tere lu xumul xumurul ahliya moo tax ñaar yooyu yépp du kon dañu ciy xame ne tekkiwul ne kon dafa séparé wu ci même année boobu la ginnaaw gi gis nañ ne aleyhi salaatu wasalaam daal dina koy daganalaat ci ay xadis yu nekk ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi ci yeneen ay xew-xew comme ci fatxu Makka ginnaaw gi mu daldi koy xaraamalaat mu ne ilaa yawmil ilaa yawmil qiyaama te loolu mooy li gën a dëgër <clears throat> insha te loolu gisoon nañ ne moo doon waxu imaam ash-Shafi'i al-Muttalibi mu ne woon xawma dara ci sharia bi loo xamante ne ni dañu ko xaraamal daal di koy nasaxal mooy dañ ko dañ dafa dagan ñu xaraamal ko xaraa dal di koy xaraamalaat daganalaat boobu dal di koy xaramalaat lu dul mutatu nisa loolu te gisoon nañ ne ku mel ni ñoom imaam an-Nawawi raxmatullaahi aley ñoom it loolu lañ gën dëgëral contrairement ak li kon ñoom imaam ibn al imaam ibn Kathir te Seydina Sufyaan ibn Uyayna tamit waxoon lu mel noonu waaye imaam abul aki euh, al-Mizzi almizzi it loolu la wax te loolu ki ki <coughs> ci la jeng jëm ci nettali bi nga xam ne moom la taalibeem bi nettali ci moom muy imaam alxaafiz ibn kathir ndax bi muy traité sujet boobu nee na wa ila hada maala sheykhuna al mooy séri seen sëriñ mooy almizzi voilà mooy nit ki du nekkuloon xam nga nag maam ne yow bi passé nee woon nga imaam ibn <coughs> euh, cheikh ibn taymiya Euh, moom sëriñu imaam Ibn Kathir la na waaw mbir mi du kenn benn sëriñ ngay am di déedéet mbir yi du benn xam-xam am na ñoo boroom xam-xam nag ñu ñu ay ay ñi am ay milliers de sëriñ waaw loolu la xoola imaam al Buxaari ñaata sëriñ la am xoola saxi bi xaddatanaa ñoom diw ñaata yoon Qutaybatu ibn Sa'id ak xaddatana ak ay xaddatana Abu Bakr ibn Abi Shayba xaddatanaa abu uwais kii nu mu tudd ma naan kii taalibe jarbaatu imaam Maalik boobu nga xam de moom day soloo ci moom lu bari di jële ci imaam Maalik Seydina Uways al-Qarni moo tax manuma wax turam <laughs> voilà voilà mooy ñaata sëriñ mooy ñoom sëriñ yu bari ngay am voilà imaam al-Mizzi moom sëriñu imaam alxaafiz ibn kathir la woon moom sëriñ taalibeem bi di imaam alxaafiz ibn kathir nee na moom ci loolu la jéngoon jëm waaye li gën a dëgër comme niñ ko waxa woon mooy li imaam ashafii wax eh, rahmatullah alayhi ndax ci noonu ci ngay dajalee dalil yépp ndax bu boobaa doo ñëw di juumloo ñenn yi yenn ruwaat yi nga xam ne dañoo dëgër nekk ay jant njolloor manoo leen a juumloo ndax lan parce que yow tudduñu ko fa woon rek tudduñu woon mutaatun nisaa këne am nañu ko doon nañ ko fa def këne kon terewu ko fa te loolu gisoon nañ ne li qaayida bi wax adamu zikri laysa zikrul adam ñàkk a tudd mbir tekkiwul ne dama tudd na loolu amut voilà te loolu te en plus Seydina Ali ibn Abi Taalib daal di wax loolu ne keroog bës boobu la ko tere kon loolu leer na Eh, <coughs> ginnaaw loolu gisoon nañu masalaay mballu muy masturbation eh, loolu gis nañ ne dafa xaraam comme li alquran wax walladina hum li furujihim xaafidun illa ala azwaajihim aw ma malakat aymaanuhum fa innahum geyru maluumin mu ne walladina hum ak ñi nga xam ne li furujihim seen pëy yi xaafiduuna dañ koy garder di ko protéger illaa ala azwaajihim ba mu des li nga xam ne ci seen soxna yi aw ma malakat aymaanuhum wala li nga xam ne moom la seen ndejoor yi moom fa innahum ñoom xayru malumiina kenn du leen yedd euh, ci loolu <coughs> loolu gisoon nañ ko ba que ne nettali bi ñu naan see imaam ahmad da koo daganal loolu noonu wax boobu amul imaam ahmad daganalu ko ci lu ñu joyal dane bu dee nit ki dafay ragala tàbbi ci njaaloo voilà loolu wute nag bu ku ku ragala tàbbi ci njaaloo man mën naa mballu mën naa masturbé ak lu da ci ci luñ doyal loolu wute na voilà moom waxul masula wax loolu moom seydina imaam al ahmad ibn hanbal rahmatullahi aley léegi loolu nag Euh, <clears throat> bala ñuy dugg ci li war a gis tey mooy que loolu buñ koy wax mooy nit ki di ko def mooy masturbe masturbation lu moom xam nañ li muy def mooy jël don mayra góogale waaw comme niñ ko gisoon ida xalalta bi waa waadin la anisa bihi faj li don mayrata la daa un wala xaraju waaw naa ngi doon ne si waa ji lim ne <laughs> boo wàccee ci xur woo xam ne amoo fa benn àndoo faak sa soxna amoo daal lool daal saay yow daal masturbewul mballul laa daa un amul <clears throat> amul feebar bu la ciy dal wala xarajut amul problème ma ne woon balaa fiihi daa un wa xaraj ad daa u foofu mooy lan mooy ku yàgg di def lool di masturbewu loolu médecin yi dañ koy wax ak boroom xam-xam yi dañ koy souligner kooku day dem ba bu yàggee ak ngóoraam bu dee góor la ndax masturbation du góor rek ko koy def jigéen da koy defa ah. mooy ne loolu noonu même góor ak jigéen ci yem dafa xaram euh, léegi <coughs> mooy moom bu yàggee ak dooleem ak kàttanam day wàññeeku bu ci lool tout le temps noonu la bu yàggee loolu day wàññi kàttan kon daa un te loolu baaxul ci sidit yi loolu am na côté médical loolu moom dañ koy bàyyee ñi nga xam ne ñooy les spécialistes en médecine ndax defuma ci recherche ban façon problème moo ci mën a jóge waaye boroom xam-xam yi dañuy souligner lu mel noonu euh, te tamit problème a nga ci xaraj gi kay mooy yow loo xam ne sa boroom dala koo tere loolu nag wuute nag euh, am na laaj bu ma ci mësoon a dégg bu ma ci mës a dikkal bu mel noonu yàgg na foog naa bon war na def ay euh, peut-être c'était en 2014 ou 2013 boo xam ne mooy ne loolu noonu Euh, bu ñuy wax loolu nag mooy yow yow nga koy def moo xam marié nga wala marie woo loolu aajowul ñu ne noo waa ji c'était pour les célibataires lañ tere mballu ah lañ tere masturbation non c'est pour ñépp que tu sois célibataire ou que tu sois marié ñoo ci yem mballu dafa xaraam léegi nag loolu wuute naag wuute naag nit koo xamante ne nii ndax loolu moo laaj ba mooy loo xamante ne nii euh, euh, euh, nit ki moom dafa marié dafa yi soxnaam wala moom muy laal awraay soxnaam walla soxnaam di laal awraam moom mu ci jële plaisir loolu tuddul masturbation non non non loolu loolu lu dagan la loolu lu dagan la moo tax suñu boroom li mu wax dafa leer illaa walladina hum li furujihim xaafidun ñi nga xamante ne ñoom seen pëy yi dañ koy wattu illaa ba mu des ala azwaajim ba mu des ak seen soxna yi kon kay mooy yow sa soxna bu dee loolu yow ngay defal sa bopp booy masturbé yow mu kese sa soxna bu la ko defalee loolu lu dagan la ay tiyaaba nga ciy am moom it boo ko defalee ay tiyaaba nga ci am moo tax loolu bokkul loolu bokkul ak lii bokkul ak waa joo xam ne moo xam moom rek a nekk di ko def wala femme boo xam ne moom képp moo nekk di ko def loolu moo <coughs> mais bu dee kenn ci ñu marié moo koy defal ki ci des loolu loolu lu dagat la te loolu boobu non loolu yaa waxoon nañ affaire boobu côté li ñuy gis ah côté ziwaay voilà loolu ginoon nañ ko yaatal côté boobu moo junjoon nañ ko mais mooy tudduñu ko woon nii nii mais loolu mooy pour que ne loolu noonu bokkul voilà léegi kon insha allahu taala ñu war a continuer fi nga xam ne fa lañ yemoon Ah, ñu war a fi nga xam ne fa la ñeewoon muy ba léegi bokk na ci li ñuy jàngi kon ci ghazwatu Xaybar ndax yi ñu tere woon man foog naa bon en tout ma fi yeneen yi ñu wax noonu daal moom laa fàttaliku voilà léegi kon bu ñu continuer ci yi nga xam ne moom lañuy jàngat moom lañuy jànge fi gazwatu xaybar ba léegi bokk na ci ah, <coughs> mooy affaire bi ñuy wax almuzaraa ak almusaaqaat jawaazul muzaaraati wal musaaqaat kene possible na ndax gis loolu fu ñu ko jële muzaraa min zara mooy loo xamante ne benn association lay doon mbir moo xam ne mooy ñaari parti lay doon ci wàllu mbay diw comme li yonent ma lay saab saab accord bi mu def ak waa Xaybar def ko waa Fadak ak ñi ci des këne da leen di bàyyeeg suuf si ñoom ñu koy bay lu ci génne ñu daal am ñoom ñu daal di koy bokk loolu day wane ne kon loolu musaaqat mina saq yi mooy koo xam ne day arrosé que si c'est possible mooy ne nit ki mën na joxe tool bi ne man damaa am suuf suuf si maa ko moom léegi man nag suuf ko bawol bawol laa bawol moom li ma fi am ciy suuf waaye nag man dama am samay activité yoo xam ne ndakaaru laa ne wala sax bawol gii ma ne dama fi am yeneen activité yoo xam ne taluma sama tool yépp manuma leen a bay nga gis ak benn surga ñooñ di nawetaan nga ne ko man nawetaan pas pas jouer nawetaan ci match yi de comme ndax waa Dakar te ñu jàpp loolu déedéet nawetaan buñ ko waxee mooy dafa am nit ñoo xam ne ay saisonnier lañu dañuy def voilà mooy travail saisonnier bu nawet bi jotee ñu jóge seen seen dëkk yi dem yeneen dëkk yoo xam ne ngir di am foo xam ne fa lañuy ñuy ku ñuy liggéeyal léegi moom bu bu nawet bi jeexee wala par mois mu koy fay moo xam par mois soixante quinze mille wala boog mu fay ko yu mel noonu mooy ab travail saisonnier la loolu mooy ñiy nawetaan yi di dem di bayali ay nit ngir am luñ fa jële loolu lañ naan nawetaan ci wolof mais pas kaj jëbal bi comme ni ñu ko xamee ñun fële ci oncavier xawma orkaaf yeeg ñoo gaayooyu ne le déedéet waxuñu loolu kon <coughs> euh, nu mu tuddati mooy nga ne man sama tool yi manuma fee ne manuma leen man duma bay yépp léegi ni may def yenn yi wala sax sama tool yëpp man naa jël suuf si ne diw yow moom kom que expert nga en agronomie ingénieur agronome nga ce qu'on va jete te dama lay jox suuf yi suuf si léegi yow yaa koy bay boo ko bayee nag loo ci jële récolte bi bu amee bu amee lan ci jële ñu daal di koy seddoo wala nga ne loo ci jële obligé wul que ne da ngeen koy séddoo ci part bi mooy cinquante cinquante lool c'est pas obligé l'essentiel mooy il faut ñu xam début bi ku nekk après rendement bi ñaata la ciy am man ngeen négocier waa ji nga ne ko waaw léegi yow da ngay jël soixante man ma jël quarante loolu it mën naa nekk l'essentiel mooy au début ci contrat bi il faut mu leer mënuñu ñëw nag naa waa ji nga ne ko waa ji waa da liggéey après lu ci génn ñu xool déedéet loolu day xaraam déedéet loolu man da nekk ndax il faut mu leer xarar googu noonu il faut mu jóge ci loo xam ne day indi euh, insécurité instabilité ak ñàkk lisi visibilité voilà lépp loo xam ne moo tax njaay mu am mu ñàkk visibilité lisibilité loolu njaay moom doo day xaraam bay'ul gharar ak ay wor yu ci dugg ndax boo ko nee nañu bayal après on verra waa léegi yow bu bayee ba sonn rendement bi ñëw nga ne ko noo yow 30 pour cent nga ciy am lool dañ lay wax li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ana fii ma akalta la ak maala axik ana ci lan ci kaw lan nga lekke sa alalu mbokk mooy ñaqam ci dara déedéet mooy il faut mu leer mooy il faut mu leer ci kaw bu balaa dara tàmbali léegi loolu mooy almusaaqaat te dañ ciy gisee que ni affaire bi kon musaaqaat ak musaara obligé wul que affaire bi Euh, waa ji nga xamante ne nii mooy joxe suuf si obligé wul ñu ne ko yow yow nag comme que yow yaay joxe suuf si kon aywa yow yaay joxe kii bi yow yaay joxe euh, jiw wi yaay joxe la semence loolu obligé wul ndax yeneen bi alei saatu salaam ñii nii joxu leen semence voilà mooy doodu loon yónnee jële ci euh, madina di leen yónnee semence tous tous les années loolu tous les ans loolu loolu aw lool voilà kon lool la mooy ne doonu leen ko woon yónnee voilà te tamit am na beneen affaire loo xam ne imaam Ibn al-Qayyim bi muy wax lii eh, dafa mel ni dafa am ñum door ñoo xam ne dañoo ci amoon beneen idée foog ne lii nii comme li yonent mi alayhi salaatu salaam doxal ak waa Xaybar xam nga ñoom ay tooli tàndarma lañ yoroon ci waxu imaam Ibn al dafa mel ni dafa amoon ñoo xam ne dañu jàpp ne mbir mi ci tool yi tàndarma kese la possible que il faut mu nekk tool yooyu tool ba lañ fay ji tàndarma la ngir musaaqaat ak muzaara'a ma ne ndax xoolal li mu wax moom imaam Ibn al-Qayyim fi Zaadil Ma'aad fi hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxe léegi mu ne eh, moom imaam Ibn al ah mu ne summa fi daf'ihi ilayhim ilayhim al arda ala nisfi dalilun zahirun ala jawazi al musaqati wal muzara'a wa kawnu shajari naxlan laa athara lahu albatta fa xukmu shay'i xukmu nadiirihi fa baladun shajaruhumul a'naabu wa tiinu wa ghayruhumaa mina thimaari fi xaajatin ilaa zaalika xukmuhu xukmu baladin shajaruhum naxlu sawa wala farq imaam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi mu ne ta ci jox bi yonent mi alei satu salaam joxe suuf si mettre à la disposition de la terre de Xaybar et de Fadak ak waadil qura ci kawlan ñoom ñu bu ko defee ñoom ñu bay ko léegi bu ci rendement amee moom mu jël par euh, moitié ñoom ñu jël moitié mu ne loolu noonu dalil la bu feeñ buy wane ne possibilité al musaaqaat bi ñu la wax sànq wal muzaaraa mu ne wa kawnu shajari naxlan la athara lahu al batta quant à le fait ñu ne euh, garab yooyu comme que yeneen ma lay saabsaab ba mu koy def yooyu garabu tàndarma la woon ndax ñoom loolu lañ ëppoon lu ñuy bay moom lañ doon bay sax mu ne laa athara lahu amul benn jeexital amul benn effet. du tout fa xukmu shay'i xukmu nadhiri ndax àtteeb loolu ab règle la xukmu shay'i xukmu nadhiri mooy àtte mbir yi mooy li nga xam ne mbir mi àtteem li niroog mbir moomu noonu àtte ñoom ñooy mooy affaire u qiyaas la la bëgg a wax mooy yi nga xam ne gisoo charia indi ci textuellement ab àtte boo gisee bu indi textuellement ab àtte loo xam ne moo looloo niroo mooy da ngay mën a def qiyaas bi mën a jël bi ilxaaqu aslin bi far far'in li illatin jaami'atin baynahuma fi al-hukm loolu mooy qiyaas da ngay mën a boole leen ne leen lii comme que ñoo niroo ñoom ñoo bokk àtte mu ne fa baladun dëkk boo xam ne shajaruhumul a'nab ñoom seen garab yi ay raisin la raisin la garabu raisin lañ yor mais yoruñu garabu wattiin ak li nga xam ne mooy figg wa ghayruhuma ak yu wuuteeg yii nii mina simaari ci ci meññeef yi fii xaajatin ila daalika ñoom it dañuy soxla lii hukmuhu atteem këne lool possi possibilité bi bi këne lool musaara ak musaaqaat mën na cee nekk hukmu baladin mooy atteeb dëkk boo xam ne shajaruhumu naxlu seen garab yi seen garab yi ay ay tàndarma la seen tool yi ay tàndarma la comme Fadak ak Xaybar sawa benn kese laa farq amul wuute voilà kon loolu la de mu ne kon <coughs> léegi bon kon loolu la kon mais moo lool mooy kon nag mu des charte charte que ne affaire bi fu muy jóge mooy kan mooy joxe semence loolu du ci daal mooy man naa mooy ki boroom suuf si mën na koo joxe man naa joxe suuf si joxe semence bi waaye kiy suuf si mën naa joxe semence bi loolu du ci dara waaw loolu ku ci nekk ci ñaari côté yi mën naa mën naa nekk voilà ah moo tax imaam ibn al-Qayyim mu ne wax saxiixu annahu yajuuzu an yakuuna min al-aamili wa an yakuuna min rabbil ard mu ne lii di gën dëgër mooy ne possible na an yakuuna mooy albadru liñ mooy semence bi mu jógee ki koy joxe min al-aamili ki nga xam ne moom mooy liggéey mbir mi ouvrier bi wala l'ouvrier le fermier l'apprenti fermier moom mu nekk ki nga xam ne moo koy joxe aw wa an yakuuna min rabbil Euh, euh, euh, ardi wala boog le propriétaire terrien le propriétaire terrien moom ki joxe suuf si mën naa am man na nekk tamit que ne moom mooy joxe semence bi soit ki koy liggéey moo koy joxe soit moom ñaar yépp mën a nekk wala yushtaratu wala yushtaratu an yuhtassa bihi ahaduhuma an yuhtassa bihi ahaduhuma te kenn du condition di tegal charte que ne condition bi mooy kenn kenn ki moo koy joxe par force déedéet voilà léegi lool kon bu ñu xamee lool léegi nga ne ma mais ba nag mudaaraba niroo lëg lii ñu ne la mudaaraba niroo naag lii sauf que mudaaraba ak lii nii dafa am benn sew sew bu leen wutale voilà léegi mooy mudaaraba mooy moom dafa am benn condition boo xam ne amul ci musaaqaat ak muzaara ndax mudaaraba mooy capital bi capitalu affaire bi ci boroom bi mooy le propriétaire fa lay jóge moom mooy joxe capital bi voilà ah moom mooy joxe li nga xam ne mooy mooy capital mooy joxe li nga xam ne mooy capital bi voilà liggéey bi nag moom moom mooy joxe xaalis bi capital bi moom moo koy joxe liggéey bi nekk tak ci ki nga xam ne mooy ki mu amal contrat nga xam ne mooy actionnariat boobu nan lay demee mooy man man sama apport ci ci ci entreprise bi mooy man maay liggéey diw moom mooy mettre à la à ma disposition li nga xam ne li nga xam ne mooy mooy tout machine yeeg yooyu léegi man maay liggéey après nag ci loolu nag buñ paree ci la ñuy tirer ku nekk am li nga am voilà kon lool la kon lool la ah sinon sinon budul loolu moom presque benn lañ moo tax imaam Ibnul Qayyim ba léegi mu ne bi mu waxee li mu wax sànq mu ne ñi nga xam ne dañoo chartal ne walladina charatuhu min rabbil ard ñi nga xam ne dañoo dañu ne non semence bi moom c'est par force loolu dafa war jóge ci ki nga xamante ne mooy ki moom suuf si mooy par exemple ji fii yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ñooñu wax loolu laysa maahum xujjatun aslan ñooñu amuñu benn preuve ci lu ci cosaan amuñ ci benn preuve aktharu min qiyasimul muzaara'a ala al mudaaraba lu gën a kawe ñoom seen preuve bi gina a kawe bu ñu mooy li nga xam ne moom lañ def qiyaas daal di def raisonnement par analogie daal di gëndal daal di kii euh, euh, def qiyaas al muzaraa ci mudaaraba muzaraa mooy liñ la wax ne yonent bi alei satu salaam noonu la defar waa Xaybar mudaaraba mooy liñ la wax sànq këne capitalu mbir mi mooy benn benn projet la bu ñu teg ngir mën a suqaliku am ci alal sauf que borom waa ji nga xam ne moom bu doon ab firme la moom mooy indi machine yi indi affaire bi moom moom suuf si moom moom moom wala moo moo ko kii mooy indi machine yeeg yooyu léegi mu am koo xam ne mooy les travailleurs koo xam ne mooy ñoom dañu am genre contrat boo xam ne yow da ngay def lii moom mooy indi lii yow nga indi lii mu ne moom li gën a kawe ñoom lu ñu am ci ci dalil mooy seen këne qiyaas bi ñu def muzaraa ci ba qaalu ñu ne kama yushtaratu comme ni nga xam ne noonu la ñuy chartal fil mudaaraba ci mudaaraba an yakuna ras an yakuna rasul maali min al maaliki wal amalu min al mudaarib fa hakada fil muzaara ñoom ñu ne nag comme ni nga xamante ne ci mudaaraba dañoo chartal këne mooy capitalu bi ñu war a liggéey nga xam ne mooy fond bu amul moom daanaka entreprise bi du taxaw mu ne këne loolu day jóge ci nga xam ne mooy ki moom mbir yi wal amalu liggéey bi jóge ci ki nga xam ne moom la amal accord mooy mooy mooy ouvrier bi wala kooku mu ne fa hakada na ko noonu fil muzaraa ci muzaraa lay demee kon muzaraa mooy lan que ni kon borom borom lan mook mudaaraba yem kon borom suuf si moo war a joxe semence bi moom moo fi taxawal capital bi mu ne wa kadhalika fil musaaqaat yakunu ash-shajaru min ahadihima wal amalu alayha min al mu ne naka noon ci musaaqat yakunu shajaru min ahadihima kenn ki lay nekk wal amalu alayha min al axar liggéey bi ci keneen mu ne wa hada al qiyaas illa ila an yakuna xujjatun alayhim xujjatan min an yakuna xujjatan lahum mu ne ñoom nag seen qiyaas bi mu mu mu nekk loo xam ne contre argument ci seen kaw li gën jege mu nekk argument pour ñoom mu ne fa inna fil mudaarabati ndax ci mudaaraba ya'udu rasul maali ilal maalik mooy ba dañoo séddoo tamit lool la <laughs> voilà mu ne ndax ba li ko wutaleeg muzaaraan yi lii mooy sew sew am na ci at yi mooy ne bu boobaa comme que waa ji moo andi woon capital bi fonds bi ñu déparé mooy bu ñu amee bénéfice fonds boobu dañ ko ciy génne teg fële d'abord door a teg bénéfice bi mooy dañuy déduire li ñu am. dañ ciy déduire moom alal yim ci indi woon bi mu investir woon ñu teg ko nee waaw ba teg ko léegi nag bénéfice bi ci tukkee nag ci loolu la ñuy la ñuy séddoo moo tax mu ne fa inna fi l mudaaraba ya'uudu ra'sul maali ila al maaliki wa yaqtasimaani al baaqi mu ne walaw sharata dhalika fi l fasadat 'indahum ha mu ne mudaaraba lii mooy benn différence bu garaawa lii bu nekk diggante moom ak muzaara ndax muzaara ak musaaqaat euh, bés boo ñu sartaloon comme lii am ci mudaaraba dootul baax xam nga affaire yi tamit loolu la mooy entreprise boo xam ne waa ji monsieur A moom moo ñëw ne man dama bëggoon ñu liggéey ci wàllu meew l'entreprise de de de euh, kii def defar Euh, ay kii euh, euh, les ferment fermenté wala yu mel noonu waa ji nga xam ne moom voilà mu am collaborateur boo xam ne moom ingénieur la en en en matière yu mel noonu mën na ci mën na am na ci xam-xam waa ji moom indi xaalis ne man je investir je mets cinq cent mille euros ci taabal ji ngir li ñu soxla ñu jël ko ñu jëndi affaire yi jëndi produit yi jënd yooyu jënd li nga xam ne ay vache jënd yu mel noonu jënd liñ leen di jox ak yooyu mais loolu noonu mooy bu ñëwee ba ba ba am ba am bénéfice nu ñuy def est-ce que dañuy jël lépp non dañ naan dañ naan dañ li ci waa ji investir il faut ñu xool que buñ jël lépp ne ko li nga investir ak yépp ci yem dañuy jël yépp daal. mooy ndax lool la plus de re plus lan ko plus de revient plus de revient noo koy calculer mooy yow liñ ci def yëpp bala ngaa xam man lii nii génn naa ci génn naa ci wala déet mooy da ngay jël li nga ci dépensé ah mooy li nga li nga gagné lépp li nga gagné moom ngay jël moyen ci frais yi ñu ci def. boo ci génnee frais yi lool li ci des lool mooy wane ne lii nga am mais yow bu dee man dama investir imagine ma investir cinquante mille euros ci benn projet benn commerce ma am bénéfice cinquante ma non cinquante mille euros mais loolu est-ce que man gagné naa non hein mooy gagné ma ndax man cinquante mille euros yi ma def moom laa mujj am. mooy cinquante mille euros yu investir naa ko yoratuma ko ma dem mooy xoolal imaginer ma jënd ay marchandises pour joxe exemple leer ma dégg ñu ne temps yi moom wuu temps yi nag Getzner bi dox na ah alxaaji Mor <laughs> Getzner bi dox na léegi man ma dem Autriche ñu ne boobu nag mooy bi gën a baax waaw Getzner Autriche bi moom bu baax la ma dem Autriche jënd valeur cinquante mille euro de lan de Jasner yóbbu ko Sénégal wala Lyon walla ma dem Dubaï jënd ko fa ñëw indi ko Sénégal wala Lyon wala Marseille di ko jaay ma ñëw jaay affaire bi bi ma jaayee valeur bi ma jaay muy se ma ma am cinquante mille euros mais loolu est-ce que gagné naa <laughs> mais mais gagné wu ma euh, damaa perte sax. ndax paas bi nga paas ba Autriche ngir jógee Lyon wala Sénégal ngir dem ba Autriche wala Dubaï jëndi ko paas boobu génnewu ma ko ci mooy damaa mujj perte loolu mooy capital bi capital bi mooy loolu ma ciy def nga xam ne moom laa jënd marchandise bi léegi nag nit ki yow bala ñu ne yow suqale ko nga mooy il faut boo ñëwee ba am bénéfice bénéfice bénéfice ni nga koy xame mooy plus de de mooy da ngay lan noo koy def mais da li nga ci am noonu li nga moom ngay moyen frais yi nga ci def bu dee nag damaa ñëw cinquante mille euros bi ma ko jëndee ci marchandise ma ñëw li ma gañe ma moyen ko gis que ne man man bon bi ma jaayee am naa quatre-vingt-dix-huit mille wala quatre-vingt-dix mille euros voilà bu boobaa nan laay def damay jël quatre-vingt-dix mille quatre-vingt-dix moyen lan cinquante ma def quatre-vingt-dix mille moins cinquante mille ma am quarante mille bu boobaa laa naan man am naa bénéfice u quarante mille ndax lan cinquante mille ya ma téléphone sama capital moom des na léegi nag bu dee yàgg a ko doon def mooy loolu nag ngeen di séddoo mais du sé li ngeen di séddoo du ci boole cinquante mil yi nga investir loolu nag mooy mudaaraba alors que ci musaqat mbir mi demewul noonu mbir mi demewul comme nii waaw koy foog naa exemple bii mooy mooy li gën a leeral affaire bi alors ci musaaqaat ak musaara mbir mi demewul nii mooy ne kene euh, waa ji suuf si kiy indi euh, suuf ndax suuf si boroom euh, kële mën na koo indi mooy charte bi bu ci amee rek dootul dootul nekk musaara charte bi ndaw daw sànk ci njaay bi nii moo na imaam Ibn ne ñoom seen qiyaas boobu noonu argument contre ñoom la gën a jege mu nekk argument pour ñoom ndax fa inna fil mudaarabati ya'udu ra'sul maali ila al maali ndax bu dee mudaaraba comme liñ la wax sànq nii ci waa ji jënd jesneer am ab associé boo xam ne du mais waa ji moom moo génne xaalisam cinquante mille euros dóor ci taabal ji kooku noonu mudaaraba ci loolu ya'udu ra'sul maali buñ demee ba pare ba jaay ba pare dañuy génn li nga xam ne mooy capital bi ci waa ji defoon ñu ne ko ñu ne ko ñu teg ko fële jox ko waa ji ne ko yow lii la téyel wa yaqtasimaani ñoom ñaar nag ñu daal di séddoo albaaqi li des mu ne walaw sharata dhalika fil muzaraa charte bi ku ko dugaloon ci muzaraa fasadat indahum day yàqu ci ñoom voilà ci ñoom ñuy wax lool moo tax mu ne fa lam ya ñoom ndax ñoom lam euh, dawaluñu semence bi ñoom neewuñ ne semence bi mooy taxaw taxawaalu rasul maal ñoom dañ koo dawal comme si mooy li mooy lépp loo xamante ne nii lu nekk lu jóge ci suuf si luñ fay def la mu ne kon nag fa batala mu yàqu ilxaaqul muzaraa bil mudaaraba ala aslihim voilà loolu la ah kon kon lool la kon muzaara lool mooy lool la ñuy jàng fii këne muzaara lu mën a nekk la këne mooy ne nit mën naa am ay teeram ne man dama je je vais les mettre en disposition ci ñenn koo xam ne moom da koy liggéey ngeen conditionné wante que ne man léegi lu fi am bu ñu amee rendement mooy nga jël moitié ma jël moitié wala nga jël cinq quarante ma jël yow nga jël soixante ma jël quarante loolu mën naa nekk voilà loolu possible la te tamit mooy conditionné wuñ ne kon il faut semence bi yow boroom suuf si yaa koy joxe voilà mooy ku mu jógee ci ñoom ñaar baax na ku mu jógee ndax yeneen na lay saa waxul ne kon yéen comme que yéen yahudi yéen ay joxe yéen ndax fii gis nañ ne du moom moo joxe semence yi doonu ko woon yónnee Medina ko yóbbu. juif yi ñoo ko doon def te pourtant waxu leen ne loolu génn leen ko ci ba pare ñu door a xool rendement bi nu muy demee déedéet waxu leen loolu daneen àlan nisfi ci ci moitié bi ci loolu la jaayanteeg ñoom ñu daal lu ciy d'accord loolu kon loolu lu ñuy jàng fii la te imam Ibn al-Qayyim ko kon ci azan waaye moom beneen affaire mooy euh, fii nii dañ fiy jànge ne lii yonent mi alei satu salaam doxal ndax comme niñ ko gisa woon ci nettali bi que ne saxaaba yi radiyallahu anhum falam yakun li la yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam ak saxaabaam yi amuñu woon possibilité ñoo ubbi suuf si ñoo ubbi xaybar ñoo ko moom te ci kaw accord biñ amoon a juif fi dañ leen a waroon a exiler mais la fait ñu xam ne ñoom duñu fi toog ñu fi toog di ko liggéey te amuñu ay surga amuñu ay jaam wala ay surga wala ñoo xam ne mën nañ leen a fay ñu koy def ñu mujj bàyyi ko ñoo xam ne pourtant seeni noonu lañ ngir ñu mën a doxal suuf soosu économie bi mën a dox loolu nag lañ fiy jànge mooy ne ñu nit suñu réew yi bu dee ne dafa am dafa am lan ay façon liggéey yoo xamante ne ñun mënuñu koo def façon liggéey yoo xam ne mënuñu koo def soit mënuñu koo def bi mën a tekki leen na que ne ñun bon comme li dal ci réewu tubaab bi ak loolu du réewu tubaab bi rek réew yu bari presque réew moo dem loolu la mooy ña dëkk mooy dafa am métier yoo xam ne dañ koy xeeb dañ koy xeeb ndax dañ naan noo man lii moom duma ko def mais tubaab yi dinañ moom dinañ ko def sax mais ñu bari dañ ko dul def mooy comme ñu ne waajoo xam ne mooy bale mooy bale mbedd yi loo xam nga tubaab yi fii da romb tubaab yu bari di bale ci mbedd mi mais en général loolu dama wax en général tamit yenn façon liggéey yi nga xamante ne nii comme ci tool yeeg yooyu liggéey yi dem ci tool yi été bi nii mooy bu dul retraité yi nii ak léegi crise économique bi am nii nga xam ne léegi gars yi bon léegi moom amat nekk fi di taamuy liggéey moom amatu fi sawaay il faut remplir le frigo sawaay looloo fi taxaw toog fi naan duma liggéey lii ak lii loolu gars yi ba nañ ko léegi surtout ak politique bi nga xam ne léegi gars yi dañuy gën a di di surveiller allocation familiale yi ngi koy jox ak tamit est-ce que yow bu dee chômeur nga woon est-ce yaa ngi seet liggéey bu baax gars yi surveillance ak accrue gin naa tax gars yi léegi talatuñu yenn yi ñoom talatuñu yenn yi mooy ne léegi xeeb yi day day gën wàññeeku même bu dee ne arnaque yi am na ñoo xam ne ñoom ay arnaqueur lañu mooy ñoom dañuy arnaquer ba léegi ñoom loolu ñooñu moom taxul ñuy wax waaye mooy ne bi yooyu bare di ngay gis léegi muy liggéey yoo xam ne am nay temps laata crise bi doonu woon gis tubaab yi di ko def ñu bari bokk mooy ne par exemple yu mel noonu mais bu dee yéen manu ngeen koo def mooy man na nekk loolu wala mooy dañoo amul assez de population ñun suñu population comme allemand yi ñu ne ñun suñu population c'est une population vieillissante yi ëpp dañoo commencé di màgg am na secteur yu bari amuñu main d'œuvre allemande bu koy def mais ci kaw lu mel noonu yonent ma lay saab ñun en tant que jullit jàngal nañu ne bu demee noonu ut leen ñoo xamante ni ñoo koy ñoo koy taxaw ñoo koy def comme waa Xaybar nii ñun suuf si ñoo ko moom au lieu ñu leen fiy jële di leen exiler te pourtant seeni noonu lañ seeni noonu lañ kan moo kan moo créé Uhud ghazwat Uhud mais ñoom la ñoo doon wër ñoom Huyay ibn Akhtab fii lañ jóge Xaybar lañ jóge ñoom Sallaam ibn Miksham Mishkam mais fii lañ jóge Xaybar dem mobiliser arab yi Quraysh ak ñi ñu àndal ngir ñu dal ci yonent bi lay salaatu salaam et malgré tout ça yonent bi alayhi salaatu salaam tey xar Xaybar bi te gis nañ ñoom nañ waxoon ñoo ne ko nga protéger ñu te nga daal di ñuy exiler mais yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu gisee ni ñi exiler leen du affaire ndax boo leen exile suuf si nii Xaybar c'est une ville c'est une c'est un territoire luxuriant le fekk ma jëlee leen fii mooy li ñu manoon a tirer ci wàllu mbay moomu lim ñuy apporteel dama koy ñàkk même bu dee samay noon lañ je vais essayer de am ak ay ay accords ak ñoom ñoom ñuy liggéey après ñuy bokk loolu kon moo tax politique politique de am réew ñi ngay accueillir loolu dañ koy jàng fii ak ñi nga xam ne ñoom man nga leen accueillir jox leenub liggéey mooy ne que man xam naa ne kat secteur sàngam dañu soxla main d'œuvre mais sauf que sauf que ñun amuñu assez de main d'œuvre boo xam ne national pour def ko mais ñu ne kon dañuy ut moo tax ku fi jëlee affaire quota kooku duñ ko ne yow kooku ay waxam day day day day day niru lu jub mooy mu ne kon li ma soxla léegi damay jël ñu toll noonu après ma daal di leen jox euh, ñoom ñu daal li may euh, euh, ut leen ngir ñu ñuy liggéey ñun ñu ñuy liggéeyal bu ñu ko liggéeyee bu ko defee nag bu ñu liggéeyee euh, après mooy ñoom dinañ am luñ ci am dinañu fayaale li nga xam ne moom lañ war a fay ak yu mel noonu comme taxe yeeg yooyu yooyu muy euh, à peu li nga xam ne mooy ñoom buñ jëlee lii ma jël lii voilà léegi kon mooy ne loolu tamit dañ ko ciy jànge loolu mën nañ ko ci jànge ci xew-xewu li nga xam ne mooy euh, kiiwu Xaybar bi leneen loo xamante ne nii dañ ko ciy jànge ba léegi ah mooy ni yonent mi aleyhi salaatu salaam daldi doxale ak waa Xaybar mooy am ak ñoom ay ay accord moom xam nga waxu leen ne yéen yéen yéen waa àllu Xaybar yéen nii gis ngeen bis bu ngeen fi kiiwee Euh, mooy da leen fee bàyyi sans pour autant comme li waxoon ci ci Hudaybiya ci Hudaybiya bi bi ñuy am trêve xam nga gis nañ Hudaybiya trêve de dix ans lañ wax trêve de dix ans moom lañ waxoon ak waa Makka mais loolu amul euh, mooy c'est pas obligé c'est pas obligé que ne dix ans bopp comme ni ñu ko waxe woon mooy t'es pas obligé que ne yow euh, affaire boobu noonu euh, euh, t'es pas obligé que ne mooy dix ans yooyu ndax yeneen ci ma sa sam joxe naa ñi accord bàyyi leen fi sans pour autant mu ne leen yéen dix ans voilà fii ak dix ans la affaire bi jeex comme ni ñu ko waxoon ne loolu moom mooy loolu noonu tekkiwul na ci loolu la yem tekkiwul na ci loolu noonu la yem mooy ne mën naa ëpp loolu mën na ëpp dix ans yi dix ans comme ni amoon ghazwat oh, kum tudd waaja xuday oh, bi eh, eh, kii ba nu tuddati waay eh, lële mooy obligé wul c'est pas c'est pas obligé li amoon ci xuday bi ya léegi fii nii moo tax fii mooy juif yi waxu leen ne yéen fii ak quatre ans léegi il faut ngeen bàyyi non non non mooy waxu leen ne fii ak quatre il faut yéen ngeen jóge fi voilà noo tax imaam Ibn al-Qayyim ne wa fii wa fi al-qissati ala jawaazi aqdi al-hudna min ghayri tawqit bal ma sha mu ne te bokk na ci li ñu jànge fii ci nekkal bii nii ni mu waa Xaybar këne trêve possible na trêve ah, daal di am entre jullit ñi ñeneen min xayri tax min xayri tawqiit boo xam ne amul sax fuñ naan euh, que ne way dans dix ans mooy mën nañ ko joyal mu ne bal li am ba des macha al imaam fu lu mu neex imaam bi voilà mu ne walam yaji ba'da daalika maa yansaxu hadha al hukm al batta te après yonent mi lii mu def ak waa Xaybar. dox ak ñoom trêve mooy trêve la affaire bi jeex na léegi yéen suñu suñu tutelle ngeen nekk waxu leen que ne mooy da ne saa bu ñu neexee nag dañ leen fiy bàyyi mais saa bu ñu neexee ñu jëlee leen xam nga loolu mooy amul délai boo xam ne bu leer la voilà mooy ci ne li soob ki nga xam ne mooy ki jiite kese la léegi kon. imaam ibnul qayyim rahmatullah alayhi ba léegi mu ne bokk na ci li ñuy jànge ci fii liñ fiy jànge ba léegi euh, mooy mooy tamit imaam bi dafa mooy suuf yi ñu ubbi suuf yi ñu ubbi da cee am am na ci ay possibilité voilà mooy que ne moom moom am na ci possibilité bu ko neexee mu daal di koy séddale yarhamukallah bu ko neexee mu séddale ko diggante suuf yi ñu ubbi ci xare bu ko neexee mu séddale ko ci diggante ñi nga xam ne ñoo doon combattant yi bu ko neexee mu bàyyi ko bàyyi ko doon du ko séddale bu ko neexee mu séddale lenn li daldi bàyyi lenn li loolu lépp mën naa nekk voilà mu ne bokk na ba léegi ci liñ ciy jànge moom imaam Ibnul Qayyim raxmatullaahi alayhi mu ne minha anna ahla dhimmati idaa xaalafu shay'an idaa xaalafu shay'an mimma sharata alayhim mimma shurita alayhim lam yabqa lahum dhimma wa hallat dimaa'uhum wa amwaaluhum li anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aqada li haula'i li haula'i hudna al hudnata wa sharata alayhim an la yughayyibu wa la yaktumu fa in fa'alu hallat dima'uhum wa amwaluhum voilà ah mu ne bokk na ci li ñuy jànge ci xew-xewu xaybar bi ba léegi que ne ahlu zimma ahlu zimma mooy yéeféer yi nga xam ne ñoom du ñuy jullit ay chrétiens ay juifs yoo xam ne dañoo nekk ci suula la tutelle de l'État musulman mooy ne xalifa jullit ñi moom moo leen chefé ci sous tutelle nañ nekk mooy comme tey réew moo xam ne réewum jullit la mais dafa am ay yéeféer yu fa dëkk ay chrétiens wala ay juifs mu ne ñoom ñooñu noonu di àllu zimma yooyu ah, ñoom dañoo nekk Ah, mooy bu ñu bu ñu wutee ak charte yi ñu leen tegaloon ne leen ci kaw condition yi ngeen di nekkee sous notre tutelle ci leen di na nangoo nekk fii ñu ne waaw ñu dem ba ci biir daal di daal di trahir condition yooyu charte yooyu ñu leen tegaloon mu ne bu boobaa amatuñ benn benn loo xamante ne nii amatuñ benn benn benn accord bu leen di kii mooy amatuñ amatuñ fa benn mooy ne ñoom ñoo xotti apport bi comme lan li juif yi def xam nga keroog yonent ma sar sam da leen waxoon lan da leen ne woon ci à condition mooy dinaa leen bàyyi ñoom ñoo ko proposé bi mu leen encercler ñu xam ne mujj gi ñu fexe def lu ne xam ne mujj gi ñu xam ne é fii moom bi yoboo rek sa ñu ñu rendre ñoom finalement ñu daal di ne bon yonent ma sar sam dañoo bëgg nga nga nga ñoŋalal ñu suñu suñu deret mooy bu ñu rey bu ñu rey nga daal di ñuy exiler mu ne ci kaw ngeen ba a nëbb dara ñu ne waaw sauf ko am na ña nga xam ne ñoo ci nëbboon muy muy ñan Rabia ki euh, Kinaana ibnu Rabia ak Sa'ya ña nëbboon mbir ma ñoom ñu ne woon ba mu leen laajee alalu waa bu Huyay ibn bi ñu ne gisuñu ko te yonent ma alei satu salaam sartaloon na leen ne ci kaw bu leen nëbb dara ñu ne ko waaw ndekete waa ji da doon wax lu ko neex ba mu gisee ne waa ji waxul li waxoon amul dafa digge joxe ñu daal di cor bopp bi mooy ñu daal di koy rey te comme lam ko waxoon ne ko waaw bu ma ko gisee nag bu boobaa ma rey la mu ne ko duma la mu ne ko waaw ndekete li muy wax gëmu ci dara te li muy wax amul mooy ne amoon moom gisoon na ko looloo tax ñu daal di koy faat moom Kinaana ibn Rabi'a ibn abil huqayq waaye bokk na tamit ci liñ ciy jànge comme li imaam ibn al qayyim rahmatullah alayhi wax ba léegi këne euh, bokk na ci li ñu ciy jànge mooy le fait ñu mel nii mooy kaa yoo xam ne al axdu bil qarina mooy ne jël li nga xam ne mooy qarina qarina ndax dane fiha dalilun ala al fi l istidlaali ala sixati da'wa wa fasaadiha li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li sa'yata lamma da'a nafaada al maal al ahdu qaribun mu ne na ci liñ ciy jàng possibilité jël qarina qarina mooy indice ci justice lay wax mooy le juge ki àtte man nga appuyer wu ci xaraa ini mooy ci indice yuy wane ne waa ji coupable na wala innocent na mais xarinaay kese tamit xarinaay kese kese kese du nekk preuve mais mooy dafa nekk loo xam ne presque day wane ne lii ni jege na preuve ndax xarina laysa bi bi bi bi bi bi bi burhan du du preuve de mais indice moo tax ñu tudde ko indice luy tegtale ne. soit waa ji wax na dëgg wala waxul dëgg mu ne loolu fan lañ koy jële fii mu ne ndax yonent mi alayhi salaatu salaam wax ji mu wax saa ya keroog bi mu ko nee ana alal ji masku xuyay boobu nga xam ne ah or bu bare alal ju bare la ci defoon anamu mu ne ko loolu jeex na adhabathu nafaqaat adhabathu nafaqaat ne ko alal jooju ah loolu de amatul suñu dépense yu bari yeeg yooyu yóbbu na ko yonent bi alei satu salaam ci biir waxam sentir na ci ne waa ji euh, mooy loolu ni mu toll ban dépense lañ fi man a def lu yóbbu loolu lépp ci biir waxam la jàpp ne ñii kii waa yi euh, li mu wax demewul nii moo tax mu ne ko al ahdu qarib ndax après dañuy dañuy on va on va fouiller on va faire une investigation pour xam ndax li nga wax dëgg laa bu dëgg mu ne ko al al ahdu ah bi qaribun jege na wal ak aksaru min zalik mooy ne alal ji ëpp na li nga wax manu ngeen a dépenser dépenser ba alal jépp dem mooy xolo typique ak waaj gaa yoo xam ne pour exemple ñoom dañu braquer ab bank wala ab convoyeur de fonds koo xam ne day liggéey ci ñiy jële alal yi ci banques yi di ko yóbbu moom mu daw ak alal ji ñoom ñaar ak ñi ñu àndal ñu daal di ko daal nga mu daw alal ji wala waa ji sàcc wala mu mu sàcc alal joo xam ne cinquante millions d'euros cinquante millions d'euros ci une semaine ñu jàpp ko mu ne alal ji jeex na ñu ne ko fan la jaar mu ne sama dépensé ko yóbbu xam nga lool dalay leer na mbir mi amul mooy al ahdu qaribun de toute façon investigation yi on va les entamer tout de suite wal maalu aksaru min zalik alal ji manoo yow ëpp na li nga mën a dépenser ci une semaine ñoom it alal ji ba fi mooy ne alal jooju ni mu toloon ngeen ne dépenser ngeen ko noonu ak yeneen alal yi ngeen am yeneen tamit saab saab xam ne ci loolu que ne lii indice bi muy wane mooy waa ji li mu wax amul. waa ji li mu wax amul ndax faisabilité dépenser loolu lépp ci durée bu toll noonu moo mënu la nekk tellement alal jooju ni mu bari woon. mu ne wa kadhalika imaam ibn al mu ne naka noonu mooy al axdu jël bil qara'in fil istidlaali ala sihhati da'wa wa fasaadiha mooy ne jàpp basé ci indice yi ngir tegtaloo ci dëggu woote waajuy wootewu comme li sax ya doon wootewu ne moom alal ji jeex na wala boog loo xam ne que loolu dëgg la wala boog mu baña a nekk wala mu bañ a wala mu bañ a mu bañ a mu bañ a nekk mu bañ a nekk dëgg mooy ne yooyu mën a nekk mooy ne xarina yooyu dalay jàppale nga xam ndax waa ji est-ce que wax na dëgg wala waxul dëgg walla waa ji wax na dëgg wala waxul wala waxul dëgg mu ne kon naka noonu naka noonu wa kadhalika fa'ala nabiyullahi Sulaymaan ibn Daawud alayhim asalatu wasalaam fi istidlaalihi bil qarina ala ta'yin ummi tifl alladhi dhahaba bi dib mu ne ci naka noonu la sayyidina Sulaymaan ibn Daawud eh, yonent bi ñaari yonent yàlla yooyu alayhim salatu wasalaam daal di moom sayyidina Sulaymaan alayhi salatu wasalaam daal di tegtaloo ci indice pour wane ne kan moo moom doom ji mooy ñaari ñaari sox jigéen yoo yële ñëwoon ci Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam ngir mu àtte leen ndax ki gina mag nee na moom jur doom ji moo jur liir bi ki gën tuuti femme bi gën a tuuti mooy gën a féete suuf ci ay at ne moom moo jur doom ji ñu xëccoo mu ñëw di leen àtte léegi moom mu àtte euh, jox doom ji ki gën a mag mooy adim àtte mu àtte ne ki gina a mag daal moom daal la àtte jox ko ne moom moo jur doom ji bi ñu génnee ci moom dajeeg Seydina Souleymane mu ngi woon mu ngi woon ngi woon ci biti di toog biñ agsee mu ne leen lan la leen euh, ne leen lan la àttee lan la leen àtteel bi ma qadaa baynakuma nabiyullah ne leen yonent bi yàlla bi muy seydinaa sama baay man di daaw daawud man Souleymane sama baay daawud yonent bi yàlla bi alayhi salaatu wassalaam lan la lan la àtte ci seen mbir ñu daal di koy nettali li nettali moom nag Seydina Sulaymaan mu ne mu xaar leen daal di digal ñi fa woon ne ne kenn indi ma indil ma paaka waa ji indi paaka mu ne leen léegi ñaari famille ngi taxaw di xool mu ne leen li may def damay jël comme que noonu la yéen seen àtte bi ndax ndaw si ki gën tuuti ba léegi d'accordul sauf que ki gën tuuti moom moom mooy àtte boobu noonu daal di wu ci daal di wu ci d'accord mooy ne affaire bi metti na ko ndax xam na ni kii doomam la Seydina Sulaymaan xaw na sentir woon alayhi salaam mu ne indil leen ma paaka ñu indil ko paaka mu ne ni may def mooy damay jël xale bi xar ko ci digg bi dagg ko ci digg bi jox kenn ki kenn ki yow ma jox la benn paar keneen ki ma jox la paar bi mu waxee lool ki gën tuuti mooy ki nga xam ne moom lañ moom moom gañewul procès bi bi mu demee ci Seydina Daawud fii mu génne alayhi salaam moom mu yuuxu ci kaw ne déedéet bu bu dee danga koo nar a danga koo nar dagg ci digg bi bàyyi naa ko moom Seydina Sulaymaan ci kaw lool ci la àttee àtte wat àtte bi bàyyam àtte ne hé ne ku mag ki ki mu joxoon mbir mi ne ko déedéet yow indil ne ko indil kii bi euh, ne ko yow léegi kii wa euh, euh, dellool affaire bi ne ko dellool affaire bi jël li nga xam ne mooy doom ji daal di koy àtteel ki gën tuuti ne ko yow yaa ko moom ndax lan loolu yaay kesey def loolu ku mag ki biñ nee dañ koy dagg protesté wul dañuy jël xale bi xar ko ci digg bi ku nekk am benn pas protesté wul ki protesté ne bu naree boo naree def loolu kon ma bàyyi koog moom ndax kooku mooy yaay ji dëgg-dëgg fan la teg àtte boobu mooy ci xar yi na boobu mooy li mu wane loolu ak cofeelam ak attachement ci xale bi ba ne bu dee ne ku ñu nar a la ndax xar ko ci li bi mooy dee man ma d'accord bàyyi xam ne mu ngi dund am ku ko yor moo ma gënal ñu koy dagg ci digg bi di ma jox leen di ko tax bu boobaa du ma ko doy ren ndax dama koy suuli ci loolu la sukkandiku ci indice boobu ba daal di joxe li nga xam ne mooy att bi daal di koy jox ki nga xam ne mooy li gën a tuuti kon alayhi salaatu wa salaam lu mel noonu la def fii mu ne lu mel noonu la def fii mooy saaya bi muy wax la ne ko al ahdu qaribun de wal maalu aktharu min dhalik far mais li ko gën a dugal moo kinaana mooy waa ji ñëw ne man yonent bi alayhi salaam man gis naa ba kinaana nii bërëb sàngam fële mu fay wër tuulee ngoon ñu dem xool gis ko une partie du de de alal bi waaye dañ fay jànge leneen que koo xamante ne ni tamit dañ fay jàng leneen mooy koo xamante ne ni ak ak kas boobu dafa feeñ ay ay naram dafa feeñ xam nga moom dane woon Kinaana dane woon gisul gisul alal ji yonent saab-saab ne ko bu mu ko gisee fekkew yaa ko nëbb ma ray la mu ne ko waaw am benn waay bu ñëw bi affaire bi yàggee am kenn ci juif yi ñëw ne yonent ma la saab-saab man gis naa ko tous les ngoon muy wër fële ñu dem foofu gas foofu gis fa une partie alal ji mooy képp ku mel noonu nga xam ne sakk wax lu amul dafa xas a feeñ ci loo xam ne moom lañuy ñuy recherche ñu fekk ci moitié bi wala benn partie ci loolu mooy ne yow après loolu man nañ la torturer ngir accéder ci leneen li ci des moo tax yonente mi aleye satu salaam daal di koy jox ki nga xam ne mooy euh, az-Zubayr daal di koy wax ngir mu daal di koy duma ngir man a accéder mu wax li des ndax lan xam nga euh, ndax lan mooy kii moom leer na ne waxul dëgg moo ne woon alal ji xaw ma fu mu féete gisuma ko tudd ma ko yoruma ko bu ñu ko gisee ñu rey la mu ne waaw bu ngeen ko gisee bu dee man maa ko nëbbu ngeen rey ma waa ji am benn mbokkam ñëw bi affaire yàggee mu ne man gis naa ko muy taxawaalu fële tous les ngoon di fa wër ñu dem gas gis fa une partie kon kooku ak waxu lu amulam leer léegi kay li ci des mooy li ci des mu bañ koo mu bañ a wax fi mu nekk ne xamu ko tamit yonent ma aleyhi salaatu salaam daal di wax ñu daal di koy torturer ginnaaw gi de façon looloo doon charte bi bu dee yaa ko nëbb ñu ray la mu ne waaw après mu jox ko ñu daal di cor baatam loolu mooy wute nag ghazwatu fan ghazwatu fan Ah, non ghazwatu badrin waaye dañ jàppoon yonent bi alayhi salaam taxaw di julli ñoom Seydina Ali radiyallahu anhu ak ñooñu tam bokkoon ci waa Quraysh ci jaamu waa Quraysh yooyu doon leen utal ndox ñu ne ko nuus andi ko yonent bi alayhi salaam taxaw di naafile saxaaba yi radiyallahu anhu ñi ko ci jàppoon di ko di ko torturer ngir mu wax leen est ce que waa Quraysh a ngi fi waa ji bu leen nee buñ ko bàyyee defuñ ko dara mu ne leen Quraysh a ngi ñëw mu ngi ci ginnaaw tundug yi ñoom Abu Jahl gars yi torturer ko bu nee déedéet ñu bàyyi ko ndax ñoom mooy loolu mooy ne ñoom li ñu bëggoon mooy njëgg mi moo leen taxoon a jóg paa xeexi te waa ji li ñu leen di wax naan ñoom Abu Jahl li na ngi fii armée Quraysh bi ci ginnaaw soreetuñ loolu sawaay yi c'est pas kii moo tax bu leen waxee loolu yeneen mi alei saatu salaam bi nga xam ne ci la pare julli ba pare lan la leen wax ne leen yéen de yéen kii bu leen waxee dëgg ngeen duma ko bu leen waxee lu dul noonu ngeen bàyyi ko bàyyi leen ko Quraysh mu ngi fii ci gannaaw tere ne bu ko kenn ku torturer loolu bokkul ak kii ndax kii kii moom mooy Kinaana ak moo wax dëgg dafa feeñ nan la feeñi woon xaw ko gisuma ko yëguma ko tinuma ko ñu wax ko ne ko buñ ko gisee ray la mu ne waaw mais bu ngeen ko gisee tuez-moi tuez ñu dem seet ndekete li wax amul ñu gis une partie te am mboqam moo ne man maa ko fay gis tous les temps après néewul neewul noo waxul dëgg mais ana li ci des mu ne moo bañ ci kaw fa kaa yu mel noonu mooy bu boobaa possible na possible na bu boobaa waa ji ñu teg ko ay daan ngir mën a xam mbir mi fan la nekk exactement waaw moo xam dañ koy xiifloo wala dañ koy ñamal ay yar bu ko defee ngir xam nan la fan la mbir yi nekk loolu mooy ak maanute voilà léegi ah